gi nag awwalukum kal barq waaye Imaam An-Nawawi fay ci as-Siraat bala ñu romb mu ne qaala saaxibu Tahriir saaxibu Tahriir wax nañ la ko keroog ah rahmatullah alayhi ci sharh Sahih Imaam Muslim mu ne fil kalaam ikhtisaar was-saami'u fahima annahumaa taqumaani ah, li tataalabaa kullamaa yuriidu al-jawaaza bi haqqihimaa mooy loolu daa am lu ñu ki kii de tënk mooy siraat kii amaana taxaw ci droite wala gauche droite euh, ci euh, nu mu tudd rahim taxaw ci gauche ñu seet siraat loolu mooy lu ñu wax sànkam mooy dañuy taxaw képp ku war a jàll ñu laaj la xàqam bi nga xam ne moom nga waroon a jooxe est-ce ko wala jël <laughs> léegi kon mu ne yonent way saa saam nag ne nag bu ñu tegee loolu nit ñi nag di romb waaw nit ñi war a jéggi siraat waaw léegi mu ne fa yamuru bu robb ahadukum kenn ahadukum kenn ci yéen kal barq mel ni benn éclair nga éclair xam nga éclair melax bu waree taw nga gis affaire yi dënn éclair jikk leer surtout bu la demee rajax nga gis mu ne benn benn électricité rëy ñu leer nañ rek deme <laughs> xafak tippi <laughs> waaw comme noonu la am na ñoo xam ne noonu la ñuy siraat xam nga ne kon kooku moo tax ñooñu boo déggee ñaan la waa ji du du xam siraat loolu la ah sinon du jéggi siraat ku la ko wax waxu la dëgg yo suñu borom ne kaana ala rabbika hatman maqdiya borom bi moo moom mi dara warul moo warul ne keroog bis boobu par force képp ku nekk di nga ñi dem safara dinañu fa jaar léegi nan lañu fay jaare loolu dinañ ko gis léegi yoon ak fa assemblée rek ñi war a dem àjjana dinañ fa jaar képp kenn wa in minkum illaa waariduhaa la borom bi wax amul kenn ci yeen lu dul na bu ñuy ñaanal nit nga gis yal na ko borom bi may jéggi siraatam bu mel ni éclair tal mooy du ko yëg waaw daanaka ni mu toogee bu toogee salon nii wala bu toog ci oto bu nooy de confortable wala avion bu nooy confortable benn seconde bu jaar benn bërëb noonu nga xam ne dafa du yëg ni romb na mu gën a nooy noonu fuuf te moo gën a gaaw éclair moo gën a gaaw avion éclair mela xëy jeex bala ngay xëpp xippi jàll na mu ne am na ñoo xam ne noonu lañuy ñuy jàlle siraat keroog loo lañu borom bi def ñu gën a gaaw ñañuy jàlle amin qaala c'est c'est qultu li Seydina Abu Hurayra wax fii du Seydina Hudayfa de ñaari saxaaba ñoo nettali affaire mais fii Seydina Abu Hurayra moo ne nee na ma ne bi abi wa ummi ayyu shay'in ka marril barq ne mais jënd naa la sama baay ak sama nday yow yonent ma saa saa ana lan mooy mooy robb ma mel ni éclair lan moo mën a gaaw ba mën a mel ni éclair hein <laughs> hein <laughs> mooy xam nga nit koo xam nañ naan la dañ comme éclair loolu xam nga façon loolu euh, sens figuré la mais fii c'est la réalité xam nga buñ naan wu l'éclair est passé quoi loo course bi dañ ne tëw sawaay éclair il a explosé le chrono sawaay mais loolu mooy façon sens figuré la rek la waaw ça ne veut pas dire ni melax la def mais fii nag comme melax la moo tax Seydina Abu Hurayra xam loolu mu ne moo mu jaax ni waaw yonent bi jënd naa sama baay ak sama ndey yonent bi alayhi salaatu salaam mais ala ban mbir ayyu shay'in kamaradul barq mooy mi jàllu ak éclair melax <laughs> ah loolu moom yonent bi alayhi salaatu salaam ne qaala mu ne ma alam taraw ndax gisu ngeen kayfa yamurru wa yarji'u fi tarfati ayn mu ne leen xanaa gisu ngeen ni muy gaal ni muy rombe moom éclair moom melax wa yarji'u di dellu si mooy fi mu ne xay tuy dóor yow léeg-léeg léeg-léeg da ngay xaw a kii rek jekki yow da nga naan éclair man ko bañ a gis gis nga boo nekkee di sëgg wala di dox noonu da ngay jékki rek mu ne mu dóor nga gis ci asamaan si rek mu mel ni benn électricité kay dóor gis nga dañ koy xool rek nga jekki même pas une beneen ñëw mooy ni ñëwee demaat loolu la naan xanaa gisuloo alam taraw ndax gisu ngeen kayfa yamurru naka lay rombe wa yarña di ñëwaat moom éclair fii tarfataay ci xefat këp bi ah ci xef kese fa bët bay xefe éclair dóorlu fi ba demaat kon ñooñu ñooy ñooñ mu ne summa ginnaaw gi ka marri réex kenn ci yéen mooy yéen mbooloo moo xam ne ñii lañuy ñuy rombe ñoom moom dañuy romb mais ñëlee leen gën a gaaw ndax ku nekk selon say jëf ca ngay jàlle sirat ca lay gaawe wala vitesse am mooy sa vitesse su jëf yu baax yi nga newoon ci kaw suuf mooy carburant bi nga xamante ne mooy gaawal sa moteuru keroog booy jàll ca kaw sirat mu ne summa kamari riih ginnaaw gi am ñoo xam ne dañuy romb comme lan comme ngelaw waaw comme ngelaw gis nga ngelaw li ni muy rombe ouragan rek romb rek fël gaa yi fël mbo bâtiment yeeg garab yi waaw xam nga lu mu gaaw gaaw ko gën a gaaw am na ñoo xam ne nag ñii la ñuy rawle kasira waaw ginnaaw bi am ñoo xam ne bu ñuy romb comme picc muy naaw picc mu gaaw moom mu ngi fépp yekk rek romb waaw ñoo xam ne noonu lañuy ñuy rombe sirat mu ne waasa bir rijal ak ñoo xam ne ñoom moom bu ñuy romb comme asad di rijal mooy góor yu gaaw yooyu nga xam ne dañoo a daw ah course bi bu daanaka <laughs> lu gaaw yooyu waaw xam ne mooy doo ci ay seconde rek ñu def lu gaaw waaw mooy am ñoo xam ne noonu lañuy mooy dañuy ñoon lañuy rombe sirat waaw vif la ñuy def ku am doole kooku di daw la ñu naan tël jàll jàll siraat romb waaw waaw nag mu ne mu ne tajri bihim amaluhum summa ashadd ar-rijali tajri bihim amaluhum léegi nag ku nekk nag selon say jëf comme li ñu wax sànk ca ngay rombe siraat am na ñuy dawe comme noonu am ñoo xam ne seen daw moo gën a yéex am ñoo xamante ne gënu la yéex moo gën a yéex ñeneen ainsi de suite waaw léegi moo am na ñeneen ñoo xamante ne nii ñoom mooy dañuy jàll siraat affaire bi di fayaka seen leer bi fayaka ndax leer boo amul leer boo jàll ah. gis nga li mu sewee noonu te yéegu te te te tuutee noonu boo amul leer yow fan ngay jaar am na ñoo xam ne moom seenuk leer na naan kuy ñu jàll ñu teg buñ tegee kii pas affaire bi fay <laughs> ndax seen tëm yàlla mel noonu comme sondeel boobu nekk ci <laughs> foo xam ne daa bari ngaaw ngelaw yi di ko baaje yaminan wa shimala <laughs> waaw choma go nga xam ne moom ngelaw yi moom ñu ngi koy mbéj ah ñu ngi koy dóor ay mbéj gauche ak droite nga gis sondeel bi euh, leeraay bi léeg-léeg bu dem bay fay après kii waa ngelaw li kii moo waa ñoo lay <laughs> mu dem bañ dem jàpp ne sondeel bi fay na rek mu tàkkaat waaye ñoonu lay noonu lay jàlle sirat waaw bu leeree mu jàll bu leeru ëpp mu taxaw <laughs> waliyasu billah loolu moom kooku moom xolam moom xam naa fitna dëgg lay nekk non loolu moom c'est sûr moom <laughs> waaw waaw la ilaha <laughs> loolu daal waaye ku nekk nag mu ne nag kon ah mu ne kon fa mu romb kon so wa ashaddi rijaali tajri bihim a'maluhum ku nekk nag di doxe waaw soroo rek say jëf yu baax ak sa martaba ya nga am ca àllaaxira noon ngay jàlle siraat léegi nag mu ne yonent way saa saam ne wa nabiyyukum qa'imun 'ala as-sirat yaqul rabbi sallim sallim waaw nee na ta seen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi moom sayyidina Muhammad aji wax bi salawatullahi mu naan rabbi ay sama borom sallim sallim yàlla na nga muccal jaam yi muccalal jaam yi muccalal jaam yi seen jàlluk sirat muccalal jaam yi muccalal jaam yi ci seen jàllu sira voilà waaw ah, moo tax keroog mu ne yonent yi alayhimu salaam ñoom dañuy wax rabbi rabbi sallim sallim borom bi muccalal muccalal waaw mu ne hatta ta'jiza a'malul ibad waaw léegi nag ba ni nga xamante ne nii ba ni nga xamante ne nii nag ah noonu lay ah mooy jëfu nit ñi mënatu leen a may ñuy jàll mooy ñoo xam ne jëfuñu lu baax ndax sa jëf comme que seen jëf yi mooy selon na nga baaxoon ak jëf yu baax yi ñooy carburant mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy pétrole bu doon ci waa oto buy tax mu man a daw wala boo euh, essence yow amatoo jëf ju baax moom la naan hatta ta'jiza ba ni muy lotte waaw mooy amatu bi waaw. a'malul ibad jëfu nit ñi koo xam ne ay jëfam mayatu ko muy jàll wa hatta yaji ba nga gis kenn ko ar-rajul la yastati'u sayr moom mënu la dox mënu la dox ci sirat illa zahfan lu dul day day day day day day day raam waaw moom muy jàll parce ay jëfam dafa néewoon jëfam yu baax day raam ci sirat waaw jahannama ngi ko tiim ah, muy raam bu kii léegi nag lan mooy xew ña xam ne nag amuñ dara ci clair ñoom bu ñëwee nu ñuy def mu ne lii lay xam mu ne gis nga ñooñ ci raam ndax moom laa wax yeneen hadith yi ne gars yi seenu leer ku sax leer ak ñoom ne nag xuy ñu avance affaire bi fay ñu daal di taxaw <laughs> la ilaha illa kon kay ñu wax lu yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallim allahumma sallim mu ne wa fii xaafatay sirat kal alib mu'allaqatun ma'mura mu ne te am na beneen <laughs> yee déedéet am na beneen mbir bu am mu ne ci wàllu pengu siraat yi am na kanaalin mooy ay ay kii la gis nga grue yi xam nga grue gars yi bu ñuy liggéey yenn bâtiment yu kawe yi ñu bëgg a yenn bâtiment jël am na yenn kii yoo xam ne machine yoo xam ne moom la ñuy indi de chantier yoo xam ne ñoo naan nii rek ñu jël day am ay ay daan ay ay bëñ yu ngand ci weñ moom lañ naan këpp dóor ci mur bi këpp rek xëcc mur bi dajjee ko genre xam nga tenaay yi nga xam ne mooy monsieur le menuisier bu bëggee rob benn benn benn benn euh, pont boo xam ne da ko doon daaj pont bi dëng ci ci ci bi muy defar baye bi <laughs> no armoire armoire bi afwan yenn yi xamuñ luy baye <laughs> armoire bi <laughs> voilà wala muy defar porte bi wala lal bi dóor benn porte porte bi xaw a dëng léegi nag mu bëgg koo génne jël tëraay bi kepp ko xëcc ko kanaalib loolu lañ niru mooy pied de biche la niru mooy benn loo xam ne ci fer la am na comme euh, fayet bi ma wax lu la neex euh, booy mis wi hein xam nga booy mis wi léeg-léeg affaire yi mën naa nekk bant yoo xam ne day day day day jub xoj ay ràbb yoo xam ne day jub xoj yoo xam ne day jub xoj am na yoo xam ne rek day am dëgg lu dëgg waaw nga dugal ko fa nga dugal euh, mis wi ko yi ndax ah, ja bàyyi mu lakk ba baax après dañ koy yëkkati rek mu ñëw boo xam day am benn benn lonk ah lu lonk loo xam ne dafa lonk ah loo xam ne mooy kaalib daal daaru tinaay la woo xam ne dañ naa day permettre naan ciix nit ñi di leen xëcc waaw <laughs> waaw booy chantier yi rek nga romb nga romb gars di liggéey travaux publics yi nga xam dañuy jël ngandu xeer woo xam ne dañ koo bëgg xëcc jële ko foofu yóbbu ko feneen gis nga machine boobu di ñëw di ñànk affaire bi yëkkati ko ba ci kaw waaye ji avancé avancé grue kii mas kii oto bi oto bi oto kii bi ndran euh, gi mu bi oto bi ko bëgg a teg ñu teg ko fa wala yu diis loolu lu mel noonu kalaa yit lu mel noonu la <laughs> yoo xam ne ñooy nekk ci côté sirat ñaari côté yi bu ci nekk xam wax nañ la ar-rahim dafay nekk al ñooñ ngir laaj seeni àq yi ndax képp ku dox borom bi ñuy bés kamatal nañ li yooyu ñoom mbokkoo ak li nga xam ne mooy kóllëre waaye am na leneen lu fa nekk muy kalaaliib yi tënaay yu ngand yooyu wala yooyu gri yooyu nga xam ne moom la moom ngir sëq nit ñi la waaw léegi nag ñoom luñ fay def ah mu'allaqa yoo xam ne dañ koo lool mu'allaqa yoo xamante ne nii dañ koo dañ koo dañ koo lonk foofu fële ca siraat lañ na ma'mura dañ leen a digal ñoom bi axri man umirat be ña nga xam ne ngir ñu ne kii ña nga xam ne ñoo war a jàll siraat ci nit ñu bon ka ci yàlla ne kalaal yu yooyu nee ko ciix waaw danaan ko ciix day ñëw rek sëq la ko téye rek tëmbeel ci biir safara yëpp sànni ci biir ñoom loolu lañ fay def waaw ma'mura yoo xam ne ñu ngi leen di digal bi axdi man umira bi ngir jàpp sévir ña nga xam ne ñoom lañ digal ñu jàpp leen ngir daal leen tabbal fu fu bon mu ne nag bu keroogee gis nga bu ñuy sévir kaay <laughs> la ilaha illa <laughs> fa maxduusun naaj mooy bu ñuy këtt ñenn ñi dinañ gaañaale ñenn ñi loolu mooy fa maxduus <laughs> xam nga xame sax mooy mooy koo xam ne dafa am égratignure ak xoos-xoos mooy canal bi gis nga yooyu buñ naan ciif kenn léeg dañuy laalaale ñoo xam ne ñoom itam seen ndox daa yéex parce que seen ngëm yàlla daa desoon lool ñu cogaale leen ba gaañ leen <laughs> mais quand même malgré naaj mais kooku moom rëcc na ndax day tàkk muy muy taxaw muy fay muy taxaw mu mu day tàkk muy avancer muy fay muy ci ba ñu muy jàll serat ñenn ñi nag bu kalaalib yooyu engins yooyu ñu teg foofule mooy yooyu noonu di xëcc nit ñi di jël di sànni biir safara ñu ñuy jël léeg-léeg ñu cofaale ñenn ñi ba gaañ leen boobu naan fa am na am nañu yoo xam ne nañ am quelque égratignure ay xos-xos waaye nag naaj dina mucc waaja <laughs> mu ne waaye wa makduusun fi am na ñoo xam ne dañ leen di entassé dajale leen mooy kalaalib yooyu laa ne leen stukk suite ciix di sànni ñuy dajaloo biir safara moom laa naan fa makduusun wa makduusun fi naar am ñoo xam ne ñoom ñoom moom duñu mucc dañ leen di entassé dajale leen def leen ab jaro fi yi ci biir jahannama gi tiim siraat fa lañ leen di jàpp rek di tëmbeel di sànni gaa di jàpp di sànni affaire ya di jàpp kalaa yi bi jàpp bu poli lu xaja ah, bu loo xajje yéen comme yi ñu la wax léegi la <laughs> al kullu kullu kullu góogale bul jàpp ne fii mu ne mooy xaj de du xaj déedéet bul dégg kalaalib rek nga ne ah kalaalib de moom xanaa ci kalb la jóge déedéet <laughs> moom day sëq rek <laughs> waaw waaw moom day sëq rek di jël rek di sànni fi nga xamante ne nii mooy fi naar waaw mooy kalub yi hmm? kalub al kalub al kalub mooy benn bi waaw hadidatun ma'tufatun ra's yu'allaqu fiha al-lahm wa tursalu fi at-tanur <laughs> loolu la imaamu Nawawi wax rahimahullah ca sharh sahih imaam Muslim mu ne kadhalik fa jam'u kalluub bi fathil kaaf wa dammil laam al-mushaddada kalluub <laughs> waaw waaw loolu mooy pluriel bi benn bi mooy kalluub yu bari yi mooy kadhalik mu ne wa huwa moom hadiidatun ak weñ la maasuufa goo xam ne dafa lonk mooy comme pied de xam nga biche dafa tànkam rab boobu nga xam ne moom la ñuy rëbb ci àll bi ni tànk bi xaw a lemoo matin yooyu noonu lañ mel mooy dañuy lonk comme gris la ak yiñ la wax tànk tënaayeg day am ca ga lu lonk loo xam ne ci lañ naan ciix nit ñi mu ne nag <laughs> mooy yi nga xam ne euh, bokk ca cat ba day lonk ah yu'allaqu fiha al-lahm <laughs> fayeen bi ci lay ci lay ci lay ci lay lonk yàqu yi ah, yaa ngi dégg wa tursalu mu daal di koy yónnee fi tannoori ci fuur bi ngir mu ñoral loolee <laughs> yaa fay <laughs> yaa ngi ree rek waxee dawal ba léegi muy la yi léegi kon waaw am nag ñu ne hiya xashabatun fi ra'siha anqafatun anqafatu hajj waaye mooy kalaali daal mooy li ñu wax sànq léegi mu ne ñoom dañ naan ciix ñi ñenn ñi bu ñenn ñi jël la ñuy gaaññe ñi dinañ leen gaaññe dinañ rëcc dem di jàpp wa makdusun fa makdusun naar am na yoo xam ne dañ leen xoos waaye dinañ mucc waaye wa makdusun fi naar ñoo xamante ne nii moom lañ leen di entassé dajale leen ñoom ñëpp wal iyaadu billah fi naari fa nga xamante ne mooy biir safara ah moo tax am na am na ci yeneen yi euh, euh, euh, yeneen riwaay yoo xam ne au lieu Makdus ah fa Makdus ñoom dañ ne Mukardas ah Makdus <laughs> waaye yoo xam ne rek dañ koo antaas waaw fi naari fa nga xamante ne nii mooy eh, eh, eh, ca biir fa nga xam ne mooy safara wa maxduusun mursal wa makduusun fii naari jahannam fii nag mu ne riwaay bi fa makduusun fa maxduusun naaj wa makduusun fi naar waaw kon ñenn ñi des na leen xoos ne dinañ mucc waaye wa makduus ñoo xam ne fi naar dañ leen di entassé dajal leen fi naari ci safara mu ne walladi nafsu abi hurayrata bi yadihi léegi xaalis bi jeex na sëy na Abu Hurayra nag di waat mu ne walladi waat naa maa ngi waat ci nga xam ne nafsu Abi Hurayra bakkanu sëy na Abu Hurayra mii leen nettale xadiis bi mook sëy na Hurayra ah. bi yadi mu ngi ci mooy maa ngi waat ci borom bi ne ah inna qaara jahannam gis nga xóotaayu jahannama foowa foowa la sab'una xarifa waat naa ne soixante-dix at yu metti yooyu le waaye yaa jahannama moo xarit xam nga xarit ci saison yi la bokk saison yi ñeenti saison yi mooy saison bu sec boobu <laughs> xam ne day sec ta wow <laughs> mu ne maa ngi waat ci ki nga xam ne bakkanu mais xarit buñ ko waxee rek mooy asana buñ ko joxee ci arab loolu lañ ci jublu mooy gis nga xuutaayu safar bu ñu ko sànni woon benn mbir wala benn xeer wala yooyu comme ni ko nent waaye saa saa waxe doon dox saxaaba yi radiyallahu anhum après mu ne dégg ngeen dégg mu ne waaw mu ne loolu benn xeer la boo xamante ne depuis soixante-dix ans ko sànni woon mu ngi door àgg ci suuf lool mooy am na ñoo xam ne imagine nii pour wan ni wallahi suñu dund gi du dara quoi ñu gàtt la am na ñoo xam ne à l'âge de soixante ans lañ gaañu am ñoo xam ne quarante ans am ñoo xam ne cinquante ans ñoo xam ne trente neuf ans te trente neuf ans yooyu ñu gaañu wala trente cinq ans wala sax am nañ ci doom bàyyi ko doom jooju cinq ans wala vingt deux ans moom bu amaatee vingt ans wala am doom à dix huit ans nga dix dix huit ans yokkatoo ci vingt yi muy doon trente euh, huit ans waaye am na fi sët mën na fi am sët ndax doom jooju mën na am doom mu nekk sëtam te moom gaañu na te bàyyi jooju bu guddul ma ni mën naa faatu comme bàyyam noonu xoolal ñu ne la soixante dix ans yoo xam ne benn xeer bu ñu sànni biir safara jahannama comme ñooy sànni nañ ko tey bala moo agg di laal fooba mooy ca ca ca le fond de jahannama ca suuf soixante-dix la xeer bi di daw la xeer bi di daw door a àgg fi nga xamante mooy hein mooy mooy mooy ca foofu laal suufu jahannama moo tax Seydina Abu Hurayra ne walladi nafsu Abi Hurayra bi nafsi wat naa ci ki nga xam ne loxo Seydina Abu Hurayra de bakkanam mu ci loxo inna qaara jahannam gis nga foowu jahannam profondeur xóotaaya ah la sab'una xarifa waat naa ne soixante-dix at lay def waaw nit ku ko doon dox na ngay dox soixante-dix ans ngir xeer woowu nga mën a àgg boo jógoon ca kaw jahannama di wàcc di wàcc ci jahannama soixante-dix ans ngir nga mën a jox foofu kon sa waaye xam nga ne yow fii ci àddina ban ngay def soixante-dix ans ngir àgg fa yow boo doon doxe di dem pôle sud du la jëlal yow mooy kon àddina bi yëpp yow man nga koo dox maxal la soixante-dix ans boo jógoon pôle nord di wàcc wala nga jóge pôle beneen bi di est di dem ouest di nga dem ba wëraat sa bopp te du la jëlal soixante-dix ans jahannama nag ñu ne la xóotaayam o allahumma sallim allahumma sallim noonu la hadis bi jeex mu ne rawahu muslim imaamu muslim moo ko solo kon hadis bii nii li muy wax ban lëkkaale la am ak suñu fi ñu nekk imaam indi ko fi mooy al amaana digle amaana mooy lu fekk keroog bis bi li muy ñàng ñàng siraat bañ war a jéggi te ku nekk dafay jaar borom bi yamuy teg ñu tiim nekk ci côté sirat mooy al amaana wa rahim ak li nga xam ne mooy bu mbokkooy yoo yeena borom bi di teg ngir ñu laaj seen xàq képp koo xam ne respecté woo leen woon ci kaw suuf kon nag yàlla ñu borom bi may ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoom yu adduuna al amaanaati ila ahliha dañuy jooxe kóolu tey lañ leen wóolu tegoon leen ko seen loos ña nga xam ne ñoom ñooy seen les propriétaires kon nag ñu yem noonu ba jotaay bii di ñëw ñu jël beneen hadith bi nga xam ne mooy dernier bi boobu nag kenn du ko jàng c'est impossible ñu koy jàng nga ma lu tax mooy dernier bi hadith bi mujj ci buntu bi deux cent mais dafa gudd gudd goo xamante ne nii doo ñëw di ko jàng doo la ñëw mais da ngay ñëw directement comme niñ fi defoon yi nga xam ne guddoon nañ mais bii moo leen gënoon a moo gën a gudd ah